a'uuzu billahi mina shaytaani rajiim bismillahi rahmaani rahiim wassalaatu wassalaamu ala rasuulillahi wa ala aalihi wa sahbihi wa man waalaahu amma ba'du fa yaquulu allahu tabaaraka wa ta'aala fi suurati aali imraan ala nabiyyina wa alayhi afdalu salaati wassalaam baada awudu billahi min ashaytaani rajim kon nag ñu ngi bi nga xamante ne nii mooy ci laayab téeméer bi ak ñeent fukk ak ñeent fi tabaaraka wa taala di waxe baada awudu billahi min ashaytaani rajim wa ma muhammadun illaa rasul bani laay bi di jeexe alayhi salaatu wassalaam ñu ngi judoon gise ni nga xamante ne nii noonee la yonent bi sallallahu alayhi wasallama génne àddina ñu ngi woon ci feebaram bu metti bi ñu ngi jeexale woon keroog bi nga xam ne ci la tane ndax wax nañ la da doon tane ak a jóg voilà léeg-léeg mu tane mbir mi wala léeg-léeg mu metti lool ba ni nga xam ne fa la ko abul xasan yi di seydina ali ibn abi taalib radiyallahu anhu ba mu fa génnee nit ñi di ko laaj mu ne moom de mu ngi ci jàmm wax dëgg xëy na nag féex na léegi ba seydina al abbas tee loxoom ne ko hé yow mii daal gis nga fii ak ñetti fan jaamu mooy ku ñuy jiite nga de mais doo jiite léegi nag ngir ñu leerlu mbir yi mu leer nañ dem ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam léegi laaj ko mais bu fi jógee kan mooy nekk gannaawam kan moo koy wutu est-ce que ci ñun lay bokk ñun waa lu bayt wala keneen la lu ñu ci wax ñu xam ne lii la bu ko defee ñu naan ko mu daal di ñuy dénk daal lu ñuy def ay conseil Seydina Ali ne dara laa fa du dem dew ma fenn voilà ndax bu ñu ko xañee <laughs> du ko bu nit ñi doon ñu ko jox bu nee ñoo déedéet du yéen keneen la <laughs> ku bokkul ci yéen mooy kon ñun duñ mas a nekk xalifa léegi nag loolu la léegi nag am na ci bés yooyu yonent bi alayhi saa salaam waxoon nañ la mbir yi day sedd tuuti tuuti le am na benn bés dafa yëkk ak dafa ne nit ñi dañoo ñëw julli dafa jot mu ne muru Abaa Bakrin fal yusalli binnaas jiital wax leen Seydina Abu Bakar radiyallahu anhu wa arda mu jiite nit ñi léegi nag bi nga xam ne ci la Seydina Abu Bakar commencé julli ci la yonent bi alayhi salaatu wasalaam yéege ak tan yéeg ni féex na léegi nag mu jóg ñu jàppoo ko indi ko léegi nag fi nga xamante ne nii mooy ci eh, ci jàkka ji comme que néeg Sayyidatu Aïsha ak jàkka jee taqaloo mooy jàkka ji ak néeg Sayyidatu Aïsha boo xëccee rideau bi rek rideau néeg Sayyidatu Aïsha da ngay gis jàkka ji léegi nag ñu indi ko di ko jàppoo bi nit ñi déggee li nga xamante ne mooy tànk yi ñu xam ne ah yonent bi alayhi salaatu wasalaam mooy ñëw léegi Sayyidna Abu Bakar nar nar a reculer tuwaat ngir moom mu mu avance moom mu jiitu léegi yonent ma lay saar saam def ko signe ne ko mu yem place am quoi na taxaw foofu après ñu daal li ñëw jàppoo yonent ma lay saar saam ko jàppoo indi ko ba teg ko ci wetam léegi nag mu toog léegi nag am na ci riwaaya yi yoo xam ne dañ ne seen yonent ma lay saar saam moo doon jiite Seydina Abu Bakar moom yonent ma lay saar saam dafa toog parce que mënul woon a taxaw tellement feebar bi dafa metti woon mais yëg na ne tane na mais mënul a taxaw moo tax dañ koo jàppoo sax indi ko ba ci jàkke ji mu toog léegi naa bu Bakar moom resté taxaw am ñu ne Seydina Seydina Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam moo doon jiite Seydina bu Bakar di jottali nit ñi bu ko defee nit ñi nga xam ne ñu dul ñu nekk ci kanamu sàppe bi doo doonuñ ko woon gis moom moo doon wax ci kaw di jottali am ñu ne non non yonent bi Seydina bu Bakar moo doon jiite. yonent bi aleyhi salaatu wassalaam moom moom daa nekkoon ci imaam yi ko ci ci ma'muumin ñi nga xam ne ñoom lañ jiite comme ñëpp léegi nag loolu la mais riwaay yi yoo xam ne daa am yuy wane lool am yeneen yuy wane contraire bi waaye loolu moom taxuñoo jóg voilà loolu lépp pour wane mooy léeg-léeg noonu la doon def dañ bu masoon a yëg da ak tan rek da doon dugg da doon ñëw ngir ñu yëkkati ko indi ko ba mu jege foofale ba mu toog ci côté Seydina Abu Bakar radiyallahu ta'ala anhu wa arda tànta am na benn riwaay bu siiw bu nit ñi wax bu boo xam ne bu maw laa Mawlaana Ibnu Abbaas nee nañ bu comme ni ko bay Bayhaqi nettalee mu jëla ko ci al-Fadl ibn Abbas ne moom la yonent bi alei sat selaam dana ko yóbbu ma benn bés après mu dem def fa xutba ba ni nga xam ne ci la toog naan képp ko am àq boo xamante ne nii dama dama laa dóor wala wax la lu du noon wala lu jël ci sa alal dara ñëwal nga fayu ba benn waaye daal ci saxaaba yi radiyallahu anhu jóg ne ko masoon nga ma gaañ léegi jëlawu yat ne day fayu yonent bi alei sat jox ko yat wi ne ko dóoral ne ko fayul ak yooyu loolu moom xadis yooyu wéruñu voilà xadis yooyu ci gàttal wéruñu voilà naka noonu que ne waaye daa amoon. am ku naan ko yoreloon nga ma xaalis parce que daa am benn waay bu doon yalwaan xaw ma nga ne ko joxal ma ko lii léegi nag yow kon war nga maa jox lii mu ne mu ne alfadlu jëlal nga jox loolu yëpp loolu noonu du riwaay yu dëgër voilà loolu moom moom moom moom mooy teg leen ne wallahu taala alam léegi nag <laughs> sauf ko bi mu bi muy wax bi mu njëkkee wax loolu dañ ko fàtte woon bi yonent bi alei saa salaam njëkkee wax comme ni mu nee ci xay ni ne muru Abaa Bakrin fal bi bin naas mooy bés bi mu ko njëkkee wax digal leen Seydina Abu Bakar mu jiite nii Sayyidatu Aisha a anha na ko mais yonent ma lay saar saar Abu Bakar manu la jiite nit ñi ah. <laughs> ah parce que moom moom xol bi dafa tooy bu jógee di jiite nit ñi kenn du dégg parce que daa bari day jooy moom daa bari ay jooy lool ci alquran bu ñëwee di jiite wala taxaw sa sa place loolu mënu la nekk moom mënu la jiite nit ñi yonent bi alei saatu salaam ne ma ne muru aba bakrin laa wax digal leen abu bakar mu jiite nit ñi léegi sayyidatu Aisha insisté yonent bi alei saatu salaam wax li mu wax mu ne Hafsa i Hafsa waxal wax ko wax ko ne ko neen yonent bi alei saatu abu bakar mënu jiite nit ñi na wax Omar mu jiite léegi na wax sa baay yow mu jiite yo sayyidatu Hafsa wax ko yonente bi alayhi salaatu salaam yonente bi alayhi salaatu salaam ne ma ne muru Abaa Bakrin laa wax fal yu fal yusalli bin naas ma ne digal leen Seydina Abu Bakar wax leen ko moom mu jiite inna kunna la sawaa'an tunna wala inna kunna la sawaahibu Yuusufa muru Abaa Bakrin fal yusalli bin naas yéen du ngeen dara lu mbokki Seydina Yuusuf yi jigéen ñoo ñële doon ko tegal ay pexe ngir mën koo gis ak yoo ak pexe ma euh, jawaru buur ba comme ko gisoon ci suuratu euh, yu Seydina Yuusuf alayhi salaam tegoon ay pexe voilà bam <laughs> ak yooyu yooyu mu ne yow yéen ak ñoo ma yem mooy xam yonent ma saa am xam na bu baax li tax Sayyidatu Aysa naan bàyyi manu ko parce que dafa jàpp ndax Sayyidatu Aisha ci boppam nee na man li taxoon ma doon wax lool parce que damaa xamoon ne képp ku njëkk a taxaw place bi yonent bi alayhi salaatu salaam doon taxaw lu xewati lu dul noonu rek ñépp ne waaw moom moo tax moom moo tax lool nag mu ne loolu laa doon bañal sama baay léegi boo comme que mu ne léegi problème bi mooy mais kon léegi lan moo mu bañal ko baayam di ko bëggal Seydina Omar parce que Seydina Omar dafa xamoon ne boo ginoon na gars yi da ñemewuñu ko woon voilà mooy kenn ñemewu ko woon yenn nii di ko wax voilà <laughs> mooy mu ne kon loolu ne yonent bi salaam ne leen yéen daal yéenay mbokk Yuusuf yi aywa alayhi salaatu wasalaam digal leen Seydina Abu Bakar laa wax radiyallahu taala anhu moom mooy jiite nit ñi léegi nag kon nag noonu la doon demee quoi léegi nag bi nga xamante ne nii nag demee na noo nele léegi nag yonent bi alayhi salaatu wasalaam daal ci gàttal ngir boo jeexal affaire bi léegi mooy ci bés bi nga xam ne mooy bi mujj quoi bon sûrement dina am yu ñu fàtte quoi mais c'est léegi nañ pour ñu mën a gaaw daal léegi bés bi nga xamante ne muy bésub altine bi nga xamante ne ci la génn àddina voilà bés boobu ci fajar gi julliwu fa voilà julliwul ci jàkka ji comme ne al imaam al yi wax loolu def def la la ci moom comme ni ko boroom xam-xam yu bari daal di leerale ne imaam yi moom dafa def def la ndax la mën a waxee ne yonent ma lay sa mooy bi ñu ko jëm jàkkoo di ko andi teg ko lool bésu fajar bi la woon alors que du loolu Seydina Anas ibn Malik radiyallahu taala anhu ci boppam nee na bés boobu dañuy julli fajar bi ñuy julli fajar yonent bi alayhi salaatu wasalaam Seydina Abu Bakar di leen jiite comme li mu waxoon léegi nag euh, mu jekki ci altine bi noonu ci suba gi ci julli fajar gi yonent mi alayhi salaatu salaam yëg ak tan daal di ubbi xëcc rideau rideau sayyidatu Aisha néeg bi mu nekkoon xool jàkka ji gis nit ñi taxaw di julli mu kontaan Seydina Anas radiyallahu anhu nee na mais bés boobu dañoo kontaan xool bi ñu déggee rideau bi di yëngu ñu xool gis yonent mi alayhi salaatu salaam taxaw xar kanam gee ngi leer nañ mel ni waa yow mel ni wurs wu ñëw wu ñu kii noonu kay mel ni weeru Badar woowu ndax leer daal di muñ leen. nee na tuutee des ñu am fitne ci suñu julli ba ñu foogoon ne ba Seydina Abu Bakar radiyallahu anhu jàppoon ne Seydina yorasu yonent bi alayhi salaatu salaam kat am na tan ba mu nar a reculer mu def ko kii. daal di koy def signe ne ko daal di daal di daal daal di des sa place après mu daal di delloowaat li nga xam ne rido bi mooy fajar boobu julleewu Seydina Abu Bakar moo leen jullee ci néegam la jullee moom alayhi salaatu salaam Seydina Anas radiyallahu anhu nee na bés boobu noonu ñun saxaaba yu bari surtout ca la ñu mujjee gis yonent bi alayhi salaatu wa wassalaam ndax léegi nag bi nga xam ne lool am na bi bi biñ jullee ba pare naa Abu Bakar radiyallahu anhu bon mu ne kon yonent bi alayhi salaam de tane na biñ jullee ba pare mu dugg mu daal di yëglu dugg ci néeg bi ah daal di ne ah yonent bi alayhi salaam man de gis naa ne kon yow de wax dëgg feebar bi moom tane na bu baax ne ko tey nag euh, bintu Xaarija moo aye mooy soxnaam si nga xam ne ci sunxu la dëkk ci fële ci côté est bi ci Medina neex dafa xaw a xëcc ak fi yonent bi alayhi salaam ci jàkkaam ji ak fi mu dëkk. léegi mu ne ko moom de moo aye tey ndax man naa faa dem yonent ma lay saa saam ne ko waaw man ngaa dem léegi nag ndax fekk na mu tane gis na ni mu tane bi mu demee nag moom naa Abu Bakar ti bëccëg gi noonu bi nga xam ne ci yoor yoor gi ci la yonent bi alayhi salaatu salaam génn àddina voilà mooy ci la génn àddina te keroog bi muy génn laata muy génn àddina Seydina kii Sayyidatu Aïsha radiyallahu anha nee na feebar bi dafa tar lool ba yonent bi alayhi salaatu salaam nee na maa ngi ko wéer sama dënn ci la tëdd noonu ma wér ko léegi nag mu ngi yor. li nga xam ne benn ndox soowu benn récipient bu def ndox bu newoon ci wetam moom la doon jël di ci di ci dugal loxoom di ko raay kii xar kanam gi naan inna lil mawti la laa ilaha illa allah di tudd borom bi tabaraka wa taala amul benn buur bu ñu war a tudd bu ñu war a jaamu bu dul ko nekk dëgg ñàkk koo jaamu luy lor ku dul yàlla looy inna lil mawti ñeel na dee la sakaraat mettit nee na noonu la doon def jekki rek sama frère muy abdurrahman ibn abi bakrin radiyallahu taala anhu anhu wa ardaahu daal di agsi dugg si ci néeg bi di mu dugg see yëg lu dugg si mu ngi yoroon benn soccu yonent alhamdulilah yonent yi saa saa di ko xool di ko xool di ko xool mais ma dafa feebaroon feebar dafa metti ba mënu la wax nee na ma gis mu koy xool ma xam ne dafa soxla secc bi ma ne ko ma jëlal la socc bi mu defal ma ci ci boppam def ma siim ne ma waaw ma daal di koy jël man sayyidatu Aisha tooyal ko daal di koy gën a ba mu nooy ngeen koo nooyal jox ko ko mu soccu ni mu gën a rafete ni mu soccoo léegi nag après nee na bi muy soccu noonu rek après bi mu paree ci la loxo bi daal di daal di daal di daal di wengul daal di daanu daal di laal ci ndox mi ci ndox mi loolu mu nee na ma dégg ko mu naan ma ila rafiq al ala allahumma rafiq al ala allahumma rafiq al naan borom bi tabaraka wa maa ngi lay ñaan mooy àndandoo ba gën a kawe àndandoo ba gën a kawe ndax sayyidatu Aisha radiyallahu anha nee na yonent bi alayhi salaam daf leen doon wax ne amul benn yonent boobu fekk dara dalu ko woon ay jamono yu yàgg naan leen amul benn yonent buy génn àddina lu dul borom bi tabaaraka wa taala daf koy tànnloo da koy wan fa mu war a nekk aljana ndax mu des fii wala mu daal di tànn borom bi léegi nag moom mu léegi moom mooy tànn lu ko neex yonent boobu Sayyidatu Aisha nee na keroog nag bi ma déggee muy wax naan allahumma rafiqal a'la ba pare di wax naan ma'al ladhina an'ama allahu alayhim minan nabiyina was-siddiqina wash-shuhada wa hasuna ulaika rafiqa naan allahumma naan ma alladina maa ngi lay ñaar ànd ak àndandoo ba nga xam ne an'ama allahu alayhim ñoom la boroom bi daal di xéewale te mooy laay boo gisoon nañ ko ci yonent yeeg siddiquuna ay shuhadaa yeeg ñu baax yi te ñooñu ñoo ñu gën a rafet ak ah, àndandoo naka noonu kon loolu la doon wax naan allahumma rafiqal a'la allahumma rafiqal a'la ba ni nga xamante ne noonee la génn àddina naan nag maa jibrila allahumma maa ngi lay ñaan sayyidatu Aisha ne dama doon doon ko ñaanal mu'awwidataani yooyu laa ko doon ñaanal ndax noonu la doon def di ko raay ci jël loxoom ndax mooma gën a barkeel la di ko raayal yonente mi alei saa salaam ne déedéet maa ngi ñaan borom da rafiqal a'la ak seydina jibril ak am mikaayil ak israfil wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu alayhi wa sallam ala muhammad wa ala